wala suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa awful kayla idaa kiltum wazinuu bilqistaasil mustaqiim wazinuu bilqistaasil mustaqiim zaalika xayrun wa ahsanu ta'wiilaa suñu boroom azza wa di wax li nga xamante ne nii mooy ci laaya fanweer bi ak juróom ba léegi mu ngi ñuy wax yi nga xam ne moom la digle ak yi mu tere ci saar bi nga xam ne comme ni ñu ko fàttali woon ne mukk duñu man mukk di israade di réaliser tukki boo bële ku nekk rek ak na nga xam ne fa nga tollu di ci roye yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi lu dul ne li nekk ci saar bii ci ay ndigle danga koy làmboo de li nga xam ne moo fi ne ci ay tere nga sori ko kenn du la ca gis suñu woroom di continuer ba léegi mu nekkoon kon waaw ful kay laa na ngeen matal li nga xamante ne mooy li ngeen di natt de ida kiltum saa bu ngeen ñëwee bay nattal nit ñi yow commerçant bi te mel nii gisoon nañ ko ca waylun lil mutaffifin alladina ida ktaalu ala nnaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun mooy rawatina gaayoo yële mooy nag wa aw ful kayla yéen ñiy jaay aka nattal nit ñi natt nag bu ñu ko waxee alkaylu mooy ci wàllu volume la alkaylu dafa wuteeg li nga xam ne mooy poids bokkuñu te dina ñëw ci mbiru poids léegi fi muy wax li ci tegu kon wa aw fu na matal alkayla li nga xam ne dangeen koy natt ci wàllu volume moo tax loolu moo tax mu am solo lool ci wàllu muddum koor kenn du ko génn ci kilo lu dul xanaa ñu ne waaw façon ñam bii comme ñu ne ceebu siyaam bii de moom ba nga xamante ne nii def nañ ko ay ci potu muddu koor yi ba nga xam ne ci lañu ko natt la mu doon ci ay kilo de lii la léegi nag ñu ne waaw kay léegi ku yorati ceebu siyaam di moom yow mën nga koo génn ci nàngami kilo waaye loolu moo mën naa nekk waaye li manu la nekk mooy ma jël li nga xamante ne nii mooy tàndarma ji daal di koy natt li nga xamante ne nii mooy comme ci potu muddum koor yi ba pare daal di koy jël nag ne ñaata la ci kilo léegi nag mu bëgg buñ ma nee ay kii de moom moom moom moom li mu war a génnee moom de ceeb la nar a génne ma ne ko ko ma ne ko ma jox ko kilo yi nga xam ne moom laa amoon ba ma doon def ca ca wàllu wàllu wàllu la ma defoon mooy ya ma defoon loolu déedéet loolu man na nekk après kii ne la moom tàndarma wala kii basi lay génnee wala kii moom dugub lay génnee wala kii moom mu ngi génne li nga xamante ne nii mooy maïs wala li nga xamante ne nii mooy cere nga ñëw benn poids boo xam ne tout le temps moom nga naan moom la kii di génne ay pat nga ne ko loolu déedéet loolu du demee noonu loolu nag lañ lay wax ne demewul noonu en volume la moo tax ci potu muddum koor yi moom lañu koy génnee lañu koy natt loolu mooy alkaylu mooy lépp loo xam ne bu ko nit ñi di jaay dañ koy natt wala buñ koy génne dañ koy natt en volume ngir xam ñu jële ah lii de moom mu ngi def li nga xamante ne nii cinq litres wala ay litres la ñuy wax naan lii de moom moom mu ngi def bouteille bii de litre u diwlin litre u tamaate litre yu mel noonu mooy ci lool la ñuy wax ay litres lañuy wax waaye kenn waxul poids loolu nag la ne waaw fulkay la nangeen ngeen matal yéen commerçant yi waaye képp képp koo xam ne tamit mooy def nga ni ñoom war a jokkalanteeg diw ak nit ah na nga matal sa la nattal na leen di nattal ida kiltum saa bu ngeen taxawee nag war a natt de wasinu kon beneen baangoog bii nag mooy mbiru poids nag mu ne wasinu ta nangeen di peser nag bil qistaasil mustaqim al qistaas mooy balance ci balance bi nga xam ne dafa cowooral bul jël balance boo xamante ne ñaari côté yi tolloowuñ yow nga ciy nax nit ñi rek di lekk seeni garaam yu ndaw ak yu mel noonu dàpp ko naan duñu ko yëg bu ñu ko yëgul borom bi tabaaraka wa taala moom mi nga xamante ne ni moo dara du nëbbu ci moom moom de yëg ne caay caay gi nga neweta di nga ko fayal ak de kon nag wa zinu dee leen peser voilà zinu mooy ba kaylu mooy nat zinu wa zinu nag loolu mooy alwaznu loolu mooy lu ñuy peser de ci wàllooy kilo bil qistaasi ci balance boo xamante ne nii lisaan yi day baax balance yi day baax de aiguille yi doo nekk yoo xam ne ñu falsifié la dana leer bil qistaasi kon ci balance yi nga xamante ne ni al mustaqim yi nga xam ne dañoo coowooral zaalika loolee zaalika lii ma leen fu tuddal ne na ngeen ko doxalee nag xayrun moo gën de wa ahsanu tawila te woo gën li nga xam ne mooy ak delluwaay ak mujjoow ak mujj mooy nit ki nga xamante ne nii mooy def lii nga xam ne dina bàyyi lépp loo xamante ne nii da koy yóbbe ci lu xaraam ndax yii yépp mooy lekk amwaalu naasi bil baatil mooy lekk alalu nit ñi la façon mooy fexe yow ba li nga leen di nattal bu dee jaaykat bi moo tax suñu borom ŋàññi leen ci saar bi ñu waxoon sànq ci suuratul mutaffifiin mu ne woon waylun kuk waylun xurumbugal waylun xurwoy bërbëri ca biir safara waylun am wayl lil mutaffifiin ñeel na ñi nga xamante ne nii bu ñuy bu ñu nag ñooy al mutaffifuun mooy ñu ne mel ni dañ ne ko waa ñoon ñooy man mu ne alladina mooy gaa yi nga xam ne idak taalu ala naasi yastawfuun mooy buñ ñëwee war a dem uti en groupe ñëw comme kay commerçant lañ dem ta ka nga xam ne moo leen di jaay en ñu ne ko na mbir yi mat de waaw ñoom it taalu bu ñu sàkkoo ñu nattal leen ca nit ña leen war a jaay enguro gros nag ñu naan na mat de di toppatoo yooyu yépp waaye nag bu ñëwee mag ba teg palaasam nag teg ay marchandise am nag war a lal nag ngir jaay nit ñi nag wayda kaaluhum cette fois ci bu dee moom moo war a nattal nit ñi nag aw wazanuhum wala mu leen di désel yuxsiru nañu am lees ci xom ba ko wàññi ngir mam lu ñu sàcc ci ñoon ñooñu la boroom di nag yooyu yépp moom lay tere fii moo tax mu ne mu ne leen mu nañu wax aw fuuta da ngeen di matal kon alkayla natt gi ida kiltum wasinu bil qistaasil mustaqim tana balance yi di ngeen di peser na mat de ndax loolu kat xayrun moo gën fuu te loolu mooy li baax li borom bi digle wa ahsanu damoo gën ta'wila ak mujj képp koo xamante ne nii bëgg na daal ak mujjam baax mooy na dan yii da koy toppatoo amul naan ay centime la déedéedéet centime yooyu bu dee yaa ko tey borom bi du la ko jéggal te sa mujj ëllëg du baax de kon nag boo bëggee mujj gu rafet ak li nga xamante ne delluwaay wu rafet mooy lii de zalika xayrun wa ahsanu ta'wila suñu waroon ne wala taqfu maa laysa laka bi ilm ba léegi mu ngi joxe ndigal yi nga xam ne moom lañ war a làmboo buñ bëggee réaliser dund li nga xam ne mooy Isra bu de mu ne walaa taqfuta nag yow nag nit ki bul di topp maa laysa laka bi ilm loo xam ne amoo ci benn xam di ci demee ay njort ak yaakaar naa wak foog naa ne mukk bu ko def ne maa laysa laka bi ilmun loo xamante ne amoo ci benn xam-xam noo tax leen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne mooy daal mbir mi leen la mooy lépp loo amul xam-xam bu ci demee ak ay njort waaye mooy bul wax wala taqfu am ñu ne mooy bul wax rek nga laysa laka bi ilm lépp loo xam ne amoo ci xam-xam buñ ko laajtee na nga tëj sa gémmiñ ta noppi bu fi nekk yow foog ne lu ñu wax rek da nga war a tontu mooy xamoo wala ñu ñëw laaj am na xew lan moo tax nga foog ne lépp lu xew rek dañ cee war a xam la la nga war a wax de boo amul loo ci wax te leerul te woo ci kitaabun munir loo xam ne teguwul ci hudan wala kitaabun munir te ko ci njubug yonent bi alayhi salaatu wassalaam du téereb yàlla bi nu ñu wàcceel kon nag na nga noppi moom la naan walaa taq fu kon bul wax waaye bul topp ci loo xamante ne di topp loo xam ne yow xamoo ci dara nga ciy demee ay njort ak yaakaar naa wala diw wax na te diw moomu yow vérifié woo kene wax jooju sax est ce sax na ne moo ko wax mu ne lool bu ko def de loo xam ne amu ngeen ci benn yow amoo ci benn xam-xam te ndax lan na la leer xam nga looloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon tere naan képp koo xam ne gëm na borom bi tabaaraka wa taala ak al yawmal aaxir ak bés bu mujj ba fal yaqul xayran bu ñëwee bay wax na aw li yasmut wala boo mu tëj gémmiñam daal noppi loolu nag mooy bu dee fekk mu ngi am lu baax nu muy wax wax moo gën noppi fuuf wax juy defar moo gën noppi waaye nag bu dee rek pare nga ci nanga nga noppi ne kon nag loolu la mu ne nag inna sama na ngeen yëg ne gis nga seen dégg-dégg yi muy seen nopp yi seen dégg-dégg yi wal basar ak seen gis yi wal fuad ak seen xol bi nga xam ne lii ci la nit bi jële xam-xam mooy ay noppam ak li nga xam ak li nga xam ne mooy xol xam ne moom lay gis ak xam ne ak dégg mu ne kullu ulaa'ika bépp wenn ci yii kaana anhu masuula yawmal qiyaam de borom bi tabaaraka wa taala jaam bi mu defal yii dina ko laaj ne ko ana yii ma la defaloon dégg ga ma la joxoon est-ce que yaa ngi ci loon dégg li nga xam ne moo ma loo li ma doon gërëmloo loo li ma la wax nga ci doon déglu noonu nga ko doon utiliser wala déet waaye sa bët yi ma la joxoon est-ce que yow yaa ngi ñu doon xool yi nga xam ne moom laa la digaloon tey tey bañ a xool yi ma la tere woon comme niñ gisoon qul lil mu'miniina yaghuddu min absaarihim comme niñ gisoon bi mu waxal way ngëm yàlla yu góor yi ñuy sadd seen xef yi waaye waxal way ngëm yàlla yu jigéen yi ñuy sadd seenu xef ndax loolu loolu borom di dina ko lijjanti ne wal basara kon wal fuada ak sa xol bi sa xol bi nga xam ne ci nga doon takke di ci tërali plan mooy borom bi dina la laaj aywa léegi yow nga teg say plan yu bon boobu yow sa xol mooy lépp loo xam ne ci yéene la jëm nga xamante ne nii loolu borom bi dala ciy dala ciy dala ciy àttere mooy ne bés boo xamante ne yow fii mu ne bañ l'islam nga def waaye bon ci biti nii ngay wane ne gëm nga yow wóor na yàlla laa boo amoon ay moyens diine ji dootul ndox waaye nag comme que amoo moyens yi amoo po kattan gi amoo xam-xam bi amoo loolu te manoo ci dara nga mel mel ni ci biir suñu bàyyi noonu rek boroom bi dina la àtte ci loolu waaye nga am yéene yu bon añaan daal di nekk koo xamante ne bañ nit ñi bañ ñu baax ñi daal di añaan nekk koo xamante ne nii jikko yu bon yooyu nekk ci xol yi suñu borom nee na loolu de dees na leen ci àtte ëllëg dees na leen ko laaj de mu ne nag wala tamshi fil ardi maraha mu ne wala tamshi nag tabul dox fil ardi maraha bul dox ci kaw suuf si nag di rëy rëylu di jubile di kontaan kontaan goo xamante le lépp yow pour yow sa bopp la daal di al effacé bëgg daal di daal mane mel ni mbir mi borom bi moom mi nga xam ne moo la xéewal nga teg ko nële daal di samp sa bopp nag di di nit ñee ko wane ne yaay yow yaay waaji walla di dox ci kii batara di rëy rëyloo ko yooyu mu ne bu ko def ne innaka dëgg-dëgg yow doomu aadama bi lan taxriqal ard gis nga loo fi bonde bonde bonde bondelu na nga xam ne moos manoo doxa doxa dox di bonde ci kaw suuf ba xotti suuf si de walan tablughal jibaala toola tamanoo firi tëbëka kii di ngand ngandlu ba daal di jote li nga xam ne mooy montagne ci wàllu guddaay de kon nag dammal say laaf yow doomu aadama bu ndeem sax amoon nga ko te nekk koo xam ne da ngay dox comme mu waxoon ca ibadur rahman nga mel noo nale ñi nga xam ne ñoom yamshuna ala al-ardi hawna dañuy dox ci kaw suuf si ak dal nekk ci loo xamante ne nii dañuy dal te tamit xam ne fii am na ñu fi doon dox de ñu leen fi jiitu da borom ko fi doxloo ngir mu jaamu ko jamono